min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaa fil baabil muwaffi as-salaasiin baabu shafaa'a kon incha allahu taala comme niñ ko waxe woon ci jotaay bi ñu génn tey ñu war a dugg ci garab wala chapitre wala buntu fanweereel bi ci téere bi. muy chapitre numéro trente ci suñu jotaay bii ñu génn nag jeexaloon nañ garab gi nga xam ne mooy e, ñaar fukk ak juróom ñeenteel bi di wax ci faj aajoy jullit ñi e, gisoon nañ xadiis biñ mujj woon gis mu doon xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu muy xadiis numéro deux cent quarante cinq im ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na man nafasa an mu'minin kurba min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaama tey nag insha allahu taala bunt bi muy baabu li nga xam ne mooy as bi matal fanweer mu ne baabu shafaa bunt bi nga xam ne mooy wax ci ramm waaw ramm moom la français di wax intercession waaw mooy da dem ci nit wax ko ngir mbiru nit moo xam ne ah jàpp nga ne boo ci waxul alhamdulilah am na lu metti luñ ko nar a teg waaw loo xam ne nag charia d'accord na ñu def intercession ci loolee ndax du lépp rek lañ mën a dem di ràmm waaw dafa am yoo xam ne kenn du ci ràmm kenn waaw mooy loo xamante ne nii ci charia penub yàlla daan bu yàlla teg xaddun bu yàlla teg ñu indi waa ji lépp leen ñu indi ko ba ci juge bi ba dara desul lu dul ñu dawal li yàlla wax loolu dafa xaram nit jóge ne ñëw di wax ak ci jiite réew mi wala ki nga xamante ne moom la dénk loo lële wala juge bi ngir mu bàyyi waa ji ngir mu bañ koo teg daan bi loolu dafa xaram te loolu li koy leeral mooy xaadisatu Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma keroog bi nga xamante ne nii ci la almaratul maxzumiya saraqat ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum bokkoon ci néeg buur yaatu te rëy rëy rëy ci waa Quraysh sa fabee jël lum warul woon a jël ba ñu war koo teg daan bi li sharia wax ci ku sàcc ñu dagg loxo waa Quraysh ne hé hé lii de bu xewee dina doy waar ana kan moo mën a dem waxak ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir nag mu bañ koo teg daan bi ñu ne kan moo ñemee def lool kudut Usaama radiyallahu anhu ñu dem wax ko ko mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi mer ta xadiis boobu liñ ko fi gis bari na ko fi tudd bari na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mer bim ñëwee wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan la ko wax atashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama waaw ndax da ngay jéem a ràmm da ngay def intercession di intercéder di fexe daan bu yàlla teg ne bu nit defee lii ba lépp leer bañ indi ko ci kiy àtte nañ ko teg daan bii loolu nga bëgg yow ñu teggi ko ci pen bu yàlla teg mu mer keroog ci la waxoon waxam ju siiw ja innama ahlaka alladhina kanu min qablikum dëgg-dëgg li nga xam ne moo alakoon xeet yi leen jiitu woon mooy bu dee ne ab shérif koo xamante ne nii ci ci ci ci high class bi la bokk ci société bi daal moo xam boroom ndombo tànk la waaw wala dafa nekk koo xamante ne boroomu sant la wala boroom alal ñooñu daal bu dee ñoom moom kenn du ko def dara bu dee nag way ñàkk ñi nag ñuy góor lu ci moom di ko teg daan yi ci la waxoon wax ju siiw ja loolu kon fay jëli nga jarul ñuy àgg xadis bi ba nu jeexe loolu moo tax shafaa du fépp lay baaxe de waaw kenn du def intercession di ramm loo xam ne àtte bi yàlla bu war a daw nga ñëw ne man naa fexe wax ci ba du daw parce que bu ko kenn dawal ci ci ci diw parce que kat moom mooy diw wala bàyyi ma doon diw bàyyi ma doon sëriñ diw wala bàyyi moo doon ministre tel wala mooy ah saltige tel wala ki nga xamante ne kilifa aada la tel loolu dafa xaram waaw bu dul loolu nag lépp loo xam ne ci lu baax la jëm luy defar wala luy yéwénal wala loo xamante ne nii ki jiite ci boppam moom pen la boo xam ne comme ta'zir ta'zir lool du lu yàlla te voilà bu boobaa mën na de nit ki man na def euh, intercession ngir jàpp na ne kat buur bi wala ki président bi wala juge bi lim nar teg kii ta daanub yàlla amu ci amaana moom ni mu ko nar a corriger du lool mooy li gën a mat jàpp naa ne moom jarul ñu koy tëj waaw waaye bu waxeek moom waaw yedd ko loolu dina doy waaw bu boobaa loolu moom nit ki man naa dem gisee juge bi wala doxal carnet d'adresse am ak yooyu ngir kii kat bokkam nii mu xam ne wala kii mu xam ne gis na ne kat lu mel nii ñu ngi ko koy du waja waaja teg ah mu fexe wax ci ngir daal mu bañ koo teg lu diise noonu mais teg ko lu gën a woyof yoo xamante ne loolu doy na ci moom waaye soxlawul ñu koy teg lu gën a diis loolu mën naa ne waaw léegi nag al imaamu Nawawi kon loolu moo jëm ci euh, titre bi muy euh, euh, li nga xam ne noonee lu tudde bunt bi léegi nag muy dugg nag ci biir bunt bi ginnaaw bu tuddee blaay euh, bi muy indi ñaari xadis dong la ci indi comme bunt bi ñu génnoon walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala allahu taala man yashfa shafaatan xasanatan yakun lahu nasibun minha ci suratu nisaa mu ne qaala allahu taala boroom bi nga xamante ne nii moo kawete yéegudde nee na man yashfa képp koo xamante ne nii def na intercéder na intercession mooy ramb na képp ku ramb shafaatan xasana ramb koo xam ne gu baax la yakun lahu nasibun minha dina ca am ab cër mooy ci borom bi dina ko fay waaw jëfam joojee mu def intercession wam boobee mu def rambam boo bële moo xam nag la muy ràmm ba mu ràmmoo dem wax ak ka war a tege daan ya waaw wala nga dem wax ak moom moo xam nag ba mu waxee ak moom mbir ma mujj na sotti wala sottiwul ñoo ci yem yow l'essentiel mooy ndax innamal a'malu binniyat jëf yépp ci premier hadith bi gisoon premier euh, kii jëf yépp mu ngi aju rek ci yéene waaw ci yéene ka ko xam ne moo koy jëf léegi nag obligation de résultat borom bi du la ko laaj yow del defal képp ku def moo xam ba nga dinee ràmb ci loo xam ne sharia yàlla maye nañu kii ràmmoo azza wa la nga def ko moo xam la nga bëggoon am na wala amut yow borom bi nee na di nga ci am nasibun minha ak cër boo xamante ne moom la lay fay ci loolu li nga jëf fii la ci indi waaye beneen côté ñu doon wax aaya bi gën a gudd lii te suuratu nisaa la nekk aaya quatre-vingt-cinq waaw mooy dina gudd nii mooy beneen côté bu baaxul bi la indiwul waaw ndax fii bunt bi bu nee baabu shafaa mooy lim ci jublu mooy ramm gu baax gi gi nga xam ne googee la borom bi nangu nit dem tinu ngir ñu bàyyi diw wala boog liñ ko nar a teg ñu war koo wàññi yu mel noonu ak yu naqay ko wala dal waaye beneen côté bi nga xam ne nag moo xaram loolu andiwu ko mais moom la laay bi dax waaw te gisoon nañ ko fan yële mu ne wa man yashfa ndax aay bi dane dax a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim man yashfa shafaatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha wa man yashfa shafaatan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kaana allahu ala koo xamante ne nii dafa rammu ramm gu rafet bu baax di nga ci amuk cër loolu la imaam indi rahimahullah mu ne waaye wo man yashfa shafaatan sayyi'a waaye nag képp koo xam ne yow da ngaa ramm ramm goo xam ne gu baaxul la mooy liñ la waxoon ci penu yàlla yeeg wala koo xam ne na loo xamante ne mooy bàyyi ko wóorul bàyyi ko baaxul parce que day ñemeloo ñeneen ñu ñuy def ngom waaw moom lu ne wàng la def ba pare di ko bàkkoo ku mel noonu kenn du ñëw naan ah léegi nag man parce que xam naa ko parce que sama mbokk la naa fexe dem ñu bàyyi ko ndax leer na ne yow bu ñu ko bàyyee non seulement dina ko defaat waaye day jox gaa yi des des des idées day tax gaa yi ñeme ni nga xam ne ñemewuñ ko woon def sax ñu ñeme koo def ku mel noonu dafa xaraam ngay intercession ci ku waaw moom la naan waman yashfa shafa'atan a képp nag koo xam ne rammu ramm goo xam ne gu baaxul la def comme daan bu yàlla teg waa ji sàcc ne lépp leer buñ indi ko ci juge bi lépp leer ñu war ko koo teg ñu ne nag léegi ba dara desul lu dul l'exécution de la peine mooy dawal li nga xam ne mooy peine bi ñu naan ambassadeuru États-Unis ñëw na wax ngir ñu bàyyi ko ambassadeuru France les nations unies ngi wax yow tax ngeen bàyyi ko loolu mooy shafa'a sayyi'a voilà waaw ndax ñoom penub yàlla lañ bëggul mu dox ñu ne nag léegi dinañ ci dox waa on va euh, kii les nos réseaux diplomatiques pour que vraiment qu'il parle au niveau de l'Arabie saoudite wala de la Mauritanie wala pays yi nga xam ne ñooy doxal charia daal ten ah, bee ñu war a teg kii moom te leer na waa ji amul ne dara mooy leer na ba moom moom moom preuve yëpp leer na ñu ne altine lañ ko war a teg daan bi ci àjjuma ji lañ joxe sentence bi gars yi ne nag réseau yi di jóg waaw ambassadeurs yi ka kii yi di di di di di dàqe téléphone yi di di woo ministres yi roi yeeg ku nekk ngir lan ten boobu bu ñu ko doxal loolu mooy shafaa sayya bu dee yonent bi alay saat saam ci boppam ni féete ñépp kaw la penub yàlla taxaw Seydina Usaama nga xam ne moom mooy alhibbu ibnu alhibbi di soppeem di doomu soppeem Seydina Zayd ibnu Haarisa radiyallahu anhum moom la wax loolu lan nga may xalaatal nga naan ma buuru sàngam léegi moom lañu wax ngir mu ñëw ngir bañ li yàlla nañ ko doxal mu bañ koo doxal loolu lépp safaa say yàlla tudd wala ñu ne ah xalifa diw woote na nee na ah finalement diw moom preuve yi leer na lépp leer na kenn tuumaalu ko dara dafa leer ñu war koo teg daanu boo xam ne yàllaa ko wax ñu ne xalifa diw woote ah te comme que diw moom ci kër gi la bokk hmm? taalibe la kon nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko loolu mooy shafaa sayya boo ko defee mooy xalifa boobu moom ak ku man di doon def na ràmm goo xam ne bu yées la la ko borom bi tuddee waaw mu ne koo ko def lool nag yakun lahu kiflun minha dina am yéen bu dii ci bàkkaar bi li ñu def bàkkaar la ak waaja la mu def conséquence la mu def moom dinañ ko ci yenn yenn boo xam ne bu diis la te du wàññil yi caay caayal jëm def dara waaw waxoon nañ la fi keroog biñ koy tudd fan yee <laughs> mooy ñi nga xamante ne nii wax naa la xaw ma dafa am lu leen dal wala seen bopp yi dañ doon xalaat waaw ñuy bàkkoo ab ab cité religieuse gox boo xam ne goxu jullit la sellate ak mbaax ñu koy bàq ñu fay bàkkoo que ne képp koo xamante ne fraude nga boo fa duggee rëcc waaw mooy yow fraude nga xam ne waxoon nañ la lool jarul ñu ciy ñëwaat ni muy yàq économie dëkk am réew waaye it mooy def na lu ñuy tere yooyu yëpp nga ñun moom ko fi dugg rëcc na ñu koy bàkkoo waaw loolu moom mooy ñooñu seen xel daa am lu ci ne wala duñu xalaat voilà kon nag mu ngi noonu le mu ne wa kaana allahu te borom bi kat tabaraka wa taala nekk na ala kulli shay'in ci lépp rek muqiita waaw lu ne wutal nu ko waxtu de mooy yàkkamtewul ndax yàkkamte ku ne waaw yàkkam borom bi tabaraka wa taala du jaam waaw wallahi du jaam te lu nekk nag wakkaar eh, eh, eh, mooy lu nekk rek da koo natt utal ko loo xamante nii bu jotul ma jotagul waaw bu jotul rek jotagul waaye bis bu jotee borom bi tabaaraka wa kenn du ko wax ni muy doxalee waaw tabaaraka wa kon nag laaya bi lii la al imaam nag rahimahullahu taala comme li nga xamante ne nii loolu mooy kiiwam euh, mooy euh, moom li nga xam ne moom la ci soxla moom dongul ci indi kon léegi dañuy xam ne ah kon nag du façon shafaa bu nekk moo baax waaw waaw kon nag mu ngi noonee ah ñu dal di continuer léegi lii rek la indi ci wàllu ah, indi ci wàllu aaya yi muy benn wàll bi nga xamante ne ni moom moo composé garab gi moo composé toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhu bi ci des nag muy xadiis yi ñaari xadiis la kon nag muy xadiis numéro deux cent quarante six ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn wane an abi muusa al ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam idaa ataahu taalibu xaajatin aqbala alaa julasaa'ihi faqaala ishfa'uu tu'jaruu wa yaqdii Allahu alaa lisaani nabiyyihi maa ahabba muttafaqun alayhi wa fii riwaaya maa shaa'a qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahu Allahu ta'aala mu ne wa an abi Muusa mu ne xadiis bi mu koy jële ci baayu Muusa al ashari mooy ko joo woon ci e, waa ñoo ñële ashari yu na yi léegi fay man huwa lii moom dama la ko laaj laajate la ko bii moom xam naa dinga ko trouver kan mooy Seydina Abu Muusa al ashari yi nu mu tuddoon voilà Abdallah la waaw kay ah, Abdallah ibn Qays baal ma tegal la ci ibn Qays ji très bien fay fay tay moom naa sa ndekki li moom suur du gii la baax na <laughs> jërëjëf fay mu ngi noonu kon muy Abdallah ibn Qays al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu at-Tamimi mu ne annahu qaala nee na kaana an-nabiyyu mu ne kaana nekkoon na an-nabiyyu ki uh, suñu borom solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ida ataahu bu ko dikkaloon taalibu xaaja koo xam ne day sàkku aajo bu mu ko fajal aqbala ala julasa'ih day jublu ki ña nga xam ne ñoo toogandoo moom ca saxaabaam yi radiyallahu anhu fa qaala mu ne leen ishfa'u dee leen ràmm tujaru borom bi fay leen ca na nga xamante ne mooy seen ràmm googale waaye nag lu ngeen ràmm ràmm lii rek kay mën a am wa yaqdi llahu boroom bi nag mooy dogal di wëyalu dogalam ala lisaani nabiyihi ci làmmiñu yonentam maa ahabba alayhi salaatu wasalaam li mu sopp mu ne wa fii muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah ma ñoo ko solo mu ne wa fii riwaaya am na ci riwaaya beneen boo xam ne ni mu solowee hadis bi waxul maa ahabba dane maa shaa li ko soob moom borom bi tabaaraka wa taala lay wëyal ngaram moo liñ doon wax obligé wul que ne da rek la nga bëgg mooy am waaw comme que nit ñi jamono yonent bi saa saam ci kan la ñuy ñëw kan moo doon doxal àtte yàlla yi yonent bi a saam kan mooy àtte nit ñi yonent bi saa saam am na yoo xam ne nit ki man naa ñëw ràmm ci mbokkam mais am na yoo xam ne manu ko waaw ñu ko man ak yiñ ko manul tënk nañ ko sànk bi ñuy tàmbale walillahi alhamdu wal minna kon xadiis bi mu ngi noonu léegi est-ce que ash-shaykhaani kese ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad indi na ko ci juróomi bërëb naka noonu al imaamu wa wa al imaamu Abu Daawud naka noonu al imaamu Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'ala eh, mu ne moom al imaam al Buxaari rahimahullahu taala indi na ko nag bërëb yu bari eh, daana juróom benn bërëb moom itam indi fu bari mu ne jël ci baabul adabi kitaabul adabi ah baabu taawunil mu'miniina ba'duhum ba'dan mu ne alhamdulillah indi na ko tamit ci kitaabu zaka baabu tahrid ala sadaqa nañ jël kitaabu zaka ah <laughs> mu ne haddathana Musa ibn Isma'il mu ne nettali nañu Musa ibn Isma'il al-Manqari rahmatullah alayhi Abu Salama at-Tabudhaki ah rahmatullah alayhi al-Hafiz al-Minqari al-Basri rahimahullahu ta'ala jant njolloor la woon hmm? bu jantu njolloor la woon al imaam at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala moo tax al imaamu al haafizu al Asqalaani rahimahullahu ta'ala mu ne siqatun sabt waaw moom ku wóor la ku dëgër la al haafiz al-Minqari mu ne qaala haddathanaa Abdul Waahid mu ne nettal nañu Abdul Waahid Abdul Waahid ibn Ziyaad al-Abdi mawlaahum abu bishr am na abu ubayda al-basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa abu burda ibn abdillah ibn abi burda mu nekk ñu nettali mooy abu burda di doomi abdillah ibn abi burda mooy surtout sayyidina abu muusa al-ash'ari abu burda ibn abdillah ibn abi burda ibn abi muusa qaala haddathanaa abu burda mu ne gi ñu nettali mooy Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari an abihi moom moo ko jële ci baayam di Abu Musa Abdullah ibn Qays ibn Sulaym rahmatullah alayhi wa radiya anhu al-Ash'ari at-Tamimi qala an abihi radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha ja'ahu as-sa'ilu aw tulibat ilayhi haja qaala ashfa'u tujaru wa yaqdi allahu ala lisaani nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ma shaa kon nag mu ngi noonu nii la ko al imaamu al Buxaari yu indi ci fii nii wax nañ la indi na ko feneen yoo xamante ne nii nag mooy yeneen la am na xoola kitaabul adab biñ la doon wax xoola nii la ko ndee mu ne haddathana Muhammad ibn Yusuf mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Yusuf ibn Waaqid ibn Usmaan ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdillah al-Qaysaali rahmatullahi alayhi qaala haddathana Sufyaan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullahi alayhimaa an Abii Burdata Burayd ibn Abi Burda moo ko jëlee ci Abu Burda qaala mu ne axbarani jaddi mu ne sama maam de moo ma nettali Abu Burda an abiihi mu jëlee ko ci baayam Nabi Muusaa an nabi mu jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala mu ne nee na al mu'minu lil mu'mini kal bunyaan yashuddu ba'duhu ba'dan summa shabbaka bayna asaabi'ihi wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam jaalisan idh jaa'a rajulun yas'alu aw taalibu haaja aqbala alaynaa biwajhihi faqaala ishfa'uu faltu'jaruu walyaqdi Allahu alaa lisaani nabiyyihi maa shaa'a. voilà mooy nga hadiis bëri la ne Yonent bi saa saa danal mu'minu lil mu'mini kal bunyaan. aji ngëm yàlla ji ci aji ngëm yàlla da mel ni mur lenn li dañuy dëgëral leneen yi. yenn yi day dëgëral yeneen yi ginnaaw gi mu roofale li nga xamante ne nii mooy baaraamam yi mu ne yonent bi saa saam nag dafa toogoon rek benn waay dikkal ko day laaj walla koo xam ne day sàkku aajo mu ne mu jublu ci ñun ak xar kanamam alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, ne ñu ishfa'u ah, rammu leen fal jaru bu ko defee ñu daal leen yoole wal yaqdi Allah borom bi nag lu ngeen man def nag moom nekkul ku dul moom kuy dogal kuy wëyal dogalam ala lisaani nabiyihi ci lam nañu yonentam masha li ko soob kese ndax li soob yàlla kese daw nii la ko ndeef yi kanta alimaamu muslim ibn al-hajjaj abul moom mu ko njël kitaabul birri wassilati wal adab baabu istihbaabi shafaati fi ma laysa bi haram waaw téere bi nga xam ne al muslim boo ko tuddem kitaabul birri baax wasila jokk mbokk wal aadaab ak teggini baabu buntu istihbaabi sopp ash-shafaa'ati ramm fii ma laysa bi xaram loo xam noonu du xaram du lu xaram nag mu ne bu dee lu xaram day xaram nga koy ramm comme niñ la ko waxe sànq mi ñuy tàmbale mu ne haddathana abu bakr ibn abi shaybata abdallah ibn muhammad ah, abu bakr al-kufi al-wasiti al-asl rahmatullah alayhi qala haddathana ali ibn mushir wa Hafs ibn Ghiyath mu ne ki ñu nettali ñun Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy Ali ibn Mushir al-Qurashi Abul Hasan al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala wa Hafs ibn Ghiyath muy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Tha'laba ibn Amir ibn Rabi'a Abu Amr al-Qadi moom an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi ñoom ñaar ñëpp juge lañu woon an Burayd ibn Abdillah moo ko jëlee ci Burayd ibn Abdillah an Abi Burda mu jëlee ko ci maamam da Abdallah mooy baay mu mooy baayu Burayd Abi Burda nag mooy Burayd bële mooy maamam moo tax bële mu ne woon an jaddi mu jëlee ci maamam mu an Abi mu jëlee ci Abu Burda ibn Abi Muusa an Abi Muusa mu jëlee ci baayam Abu Muusa mooy famille bi ñoo ko jëlee mu ngi noonu njabootu xam-xam lañ waaw ñoom neewuñ saab suñu maam saxaaba la rek. di di di di di sukkandikoo lool comme li yonente mi alei saatu salaam waxoon man batta bihi amalu lam bi bihi lam yusra bihi nasabu waaw ku sa tay jëf moom gaawul ci yiw moom na la leer ne saw askan du la fa gaayu ñoom nag waxuñ woon <laughs> gisewuñ ko woon noonu ñu ko gisee mooy li yonente mi alei saatu salaam wax waaw topp ci li seen maam ne woon ut xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam takk ko te yàlla tax di ko transmettre te yàlla tax waaw kon nag mu ne an abi Muusa annahu qaal kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa ataahu taalibu haaja aqbala ala julasaa'i fa qaal ishfa'u faltujaru walyaqdi allahu ala lisaani nabiyyihi maa ahabba waaw léegi lii mooy xadiis bi al imaamu euh, an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne fiihi istihbaabu shafaa'ati li ashaabil hawaa'ij al-mubaaha te gis nga buntu bi ni ko suraax yi tudde buntu sopp ci imaam Muslim di ramm waaye fii ma laysa bi xaraam ci loo xam ne du lu xaraam al imaamu an-Nawawi mu ne xadiis bii dañ ciy jële sopp gi nga xam ne moom la ñuy sopp nit ki di ramm li ashaabil hawaa'ij boroom aajo yi al-mubaaha yi nga xam ne dafa dagan loolu nag nekkul pen voilà mooy man na nekk lu baax lu mu bëgg lu bëgg am mais nga wax ngir bon moom gis nga ne am na compétence yi am nga affaire am na affaire yépp waaye réew mi mooy réew moo xamante ne ñoom affaire compétence seen yoon newu ci te lool moo waroon a jàll nga xam ne kii moom am na ko mais dinañu ko xañ parce que amul branlon yow nga xam ngay mbokkam mën a wax ak ñiy recruter te xam nga ne mooy mooy recruter wuñ ci népotisme ci fii rek lañ bokk mooy kii poste bi man na koo yor te am na xam-xam bi waa nga xam ne dañ ko fii dañ ko koo dara xañ jox ko gaa yoo xam ne dara ngir wutal leen salaire kese leen fi taxatoo ñooñ lañ koy jox amuñu diplôme bi amuñu dara nga dem ci ñooñu nag nga xam ci kenn dem wala ko ko jiite wax ak moom ngir plaider ramu def intercession ngir kat poste bii nañ ko jox sawaay mii ndax diplôme am yi ak yii te wóor na def na nàngam loolu it safaa bu baax la voilà li bon kay mooy nga ñëw poste boo xam ne euh, méritoire la waaw waa ji jàngul amul diplôme yi amul dara même bu jàngee leneen la jàng yow nag nga bëgg ñëw ne léegi nañ ko ko jox quoi xañ ko ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng loolee loolu mooy shafaa ya voilà kon mu ne dañuy jàng dañuy jàng fi istihbaabu shafaati Eh, sopp di ramm li ashaabil hawaa'ijil mubaaha boroom aajo yi nga xam ne dafa dagan comme waa jiñ la wax sànq sawaa'un kaanati shafaa'atu moo xam nag ramm gi ila sultaan ki ki jiite réew mi la wala sultaan bi wa waalin wala koo xamante ne ab ab ab la mooy moom moo yor affaire yi wala bu doon tey dañ naan ab ministère la yor wala ab mairie wala yu mel noonu wa nahwihima wala yu mel noonu aw ilaa waahidin minan naas léeg-léeg ci kenn ci nit ñi waaw nga dem benn commercant la boo xam ne am na ay boutique yi muy kii nga gis sa mbokk moo xamante ne seen waa kër sonn nañ lool ah doom seen doom jii de wuñ ko jëloon bu ko joxoon benn ci magasin yi mu koy gérer di ca amee dara di mën a dundal ay waajuram nga dem gis ko ah ngir wax ah bu mënoon a jël kii de embaucher ko loolu it lu baax la waaw fekk xam ne ne waaju wóoru bul xam ne nag waaj ab la Ah nga ñëw naan ngir ñu embaucher ko léegi ñu embaucher ko mu toj bitig bi waaw luubal alal ji nga nekk fi naan après naan ah man de ndekete ndeke yaa ngi noon a xam ne waa ji wóorul kon nag du lool mu ne am ila wahidin min an nas wa sawa'un kanat ash-shafa'atu ila sultan fii kaffi zulmin moo xam nag ramm boo gëlay ngay dem ci ci jiite réew mi wala ka ko fa toogal wala liñ la wax léegi ngir fii kaffi zulmin ngir ñu fegal waaj yi ngay dem di ko rammul ak tooñ buñ ko war a tooñ dañ ko war tooñ tëj ko teguwul fenn gaa amul benn preuve dañ koo tuuma lay yow nga jóg dem ci ki nga xamante ne moo jiite ngir wax ak moom ah buñ mënee bàyyi sa waay ndax nag wax dëgg yàlla ni ñu ko jàpp moom ah, doy na waar waaw aw isqaati ta'zirin wala ñu rotal loo xam ne ta'zir la moom lañ la waxoon dañuy tàmbali mooy ta'zir gis nañ ko fan yee waaw te ne bu kenn foog ne ta'zir amul ci sharia ci sharia la mooy loo xam ne pen yàlla tegu ci daan juge bi wala ci jiite réew mooy xool lu approprié waa ji def na lu mu war a def te borom bi tegu ci benn pen mu xool loo xam ne gis na ne bu ko tegee dina jàjju te dina ko bàyyi te dina tax keneen kuy xalaate noonu dina bàyyi jëf jooju nga xam ne bu fi eh, bu bu bu de eh, bu raamee ba àgg sa ñag ba moom réew mi dina yàq wala dina yàq lu bari waaw léegi nag nga gis mu nar koo teg loo xamante ne nag lu diis a diis la te yow xam nga ne bon loolu jaru ko boo ko teg mën na ko teg leneen lu gën a woyof euh, euh, mu bàyyi waaw kay nga dem wax ak moom wala sax mu bàyyi ko du tout parce que waa ji bon il suffit nga wax ak moom doy na ah voilà léegi aw isqat ta'zir wala boog mu rotal loo xam ne lu mel noonu la aw fii taxliis ata al muhtaaj waaw wala koo xamante ne nii <laughs> ki soxla ay foowam dafa am alalam yoo xam ne ki jiitee ko xam nga loolu mu am léeg-léeg <laughs> mu am ay droit yam yoo xam ne gars yi dañ koo bloqué parce que rek yorul seen seen seen seen seen carte quoi carte parti bi gars yi di ko àtte ñàkkal ba yi nga xam ne ay droit wam la ay allocation yoo xam ne ñépp ko war a am moom ñu xañ ko ko parce que bokkul ci parti bi parti opposant la waaw comme que bokkul ak parti présidentiel gars yi xañ ko ko bloqué ko wala léegi nag léeg-léeg ñu lay laaj ay papier yoo xam ne yu impossible bu ñu la laaj nga indi ñu laaj la beneen loolu lépp ngir rek bañ la koo jox waa ji xam loolu te man ci dara demal nga wax ak ñoom kat ndax fii taxliis ata'il muhtaaj ngir nag ñu libéré nag bàyyi nag wax dëgg yàlla euh, joxu ki nga xam ne moo soxla ñu jox ko ay duwaawam ay xaqam nag waaw aw nahwi zalika mu ne wala lu mel nii waaw yii yëpp mën naa ne mu ne wa amma shafaatu fil xuduud fa xaram kanta moom di shafa <laughs> ramm ci pen yi loolu gisoon nañ ko sànq ni ñuy tàmbali fa xaram loolu dafa xaram waaw mu ne wa kadhalika shafaatu fi tatmimi baatil na ko noonu tamit di ramm ci loo xamante ne ngir mottali ak neen koo xam ne ci neen la nekk mais am na lu ko bloqué nga dem yow <laughs> ngir wax ak ña nga xamante ne nii waaw duwaa ñi saay man dinaa wax ak ñoom produit bii dañ koy tere te loolu nag mooy bu ñu ko xasee def cim réew du duna ne man li ma kii mooy ñi jiite réew mi wala waa réew mi li nga xam ne moom lañ d'accord ndax al muslimuuna ala sharaitihim maalam yuharrimu xaraaman ah maalam yuharrimu xalaalan aw yuhallilu xaraaman yonent bi saa saboo ko maa xaal nee na jullit ñu ci seeni kaw charte fekk charte yooyu nekkul charte yuy xaraamal lu dagan la wala di daganal lu yàlla xaraamal bu loolu rek mooy instant bi par exemple autorités yi ñoo xool ne gis nga wax dëgg yàlla nañ jël exemple Sénégal suñu façon oto yi ñu fi yor accident yu rëy yi fiy am moor yi fiy bakkan yi fiy rot kon nag il est yu xool le parc automobile quand même oto yi fiy dugg foog ñu xool leen comme que oto yi defaruñ ko ci réew mi tata moom day assemblée kese day dajale kese affaire yi bu kenn yaakaar ne fii mu ne made Sénégal la déedéet <laughs> waaw léegi mooy ñu ne nag léegi fokk ñu jël ci ndax oto yi baaxuñu daa bari ay problème yu ci am assemblée bi wala ñoom ñu daal di gise ne léegi mesure yi la ñuy teg bépp oto boo xamante ne nii soxlaatuñ ko fa mu jóge du fi dugg ñu xool oto yooyu ñaata la ñu ne oto yooyu en général oto bu am huit ans c'est plus sûr loolu waxuma ne loolu la ah, damay jox exemple kese waaw bu ma kenn takkali pot naan ma yow ku la wax lool yow man may expert en automobile ngay wax naan lii yëpp nangam ma ne non exemple kese laay jox waaw am na oto yoo xam ne quinze ans la am ñoo gën a baax yenn oto yu bees yi nga xamante ni bourré de technologie te léeg-léeg mooy deux ñu paan waaw <laughs> loolu taxul ñuy wax mais exemple kese laay joxe ñu ne par exemple oto bu am huit ans juróom-ñetti at dootul dugg ci réew mi waaw loolu ngir aar bakkanu waa réew mi. ndax nag accident yeeg yooyu garaaw na te mbir mépp fi muy jóge mooy oto yoo xamante ne nii pneu ya du baax kii ya du baax nangam ya du baax ak nangam ak nangam yooyu du baax ñu teg ko ñépp d'accord ñu teg ko yow nga xam sa benn waaye buy def import export député nga wala leneen nga wala xaw ma loo doon homme d'affaires wala femme d'affaires nga ne xam nga ministre bi wala xam nga euh, ki nekk port ah xam nga chef des douaniers du port ak yooyu. bon grawul man je vais lui parler non yow yow yow rek sa conteneur bi combien de voitures la nga ne ko man waaye yow cinq cent voitures la mais nag problème bi mooy voitures yi bon euh, au lieu de huit ans mais entre neuf dix ans la quoi te gars yi dañ koy tere waaw waaw yow soit nga ñëw ne bon naa naa wax ak moom parce que boobu mooy gars yi mënuñoo falsifier affaire yi quoi xam nga gars yi bu ñu falsifier <laughs> document affaire yi dañ koy falsifier léegi def ko moins de sept ans <laughs> walla iyaazu billaah yow nga xam ne loolu man la nga ñëw ne bon di nga wax ak euh, monsieur le directeur du port autonome de Dakar garaawul xam nga ko voilà c'est ton ami c'est ton commensal yéen ay añandoo léeg-léeg di retrouver un tour d'un pot de bissap waaw <laughs> waaw <laughs> yu mel noonu di sottantey xalaat garaawul man je vais parler léegi yow nga ñëw wax loolu ngir waa ji bàyyi loolu loolu la naan aw takmiinul baatil wala ne euh, mottali loo xamante ne ak neen la waaw ndax kooku mooy bakkanu nit ñi waaye yoonam newu ci est-ce que oto yi dugg bakkanu nit ñi ak jëli yi faalewu ko alal ji mbokkam bi di am te mbokkam bi xam na ne day am lu mu ko ciy jox après looloo ko ñor walla iyaazu billaah loolu di ci ñëw naan da ngay da ngay da ngay intercession loolu mooy takmiinul baatil loolu dafa xaram waaw waaw waa yi waxoon rek fraude daw nga ñëw ah <laughs> baatil la baatil la def baatil la def fraude ngoom mu def baatil la neen la yow mi koy jàppale nag ak koo man di doon yaa ngi jàppale nit koo xam ne ngir mu mottali baatilam neenam gi mu nekke nga mottali ko voilà léegi mu jël ko am léegi jox la ci àddi ak ak lu mu la ñu man def même bu joxul dara yow yaa ngi jàppale nit loo xam ne lu xaraam la muy tax mi mu baatil léegi mën a aw ibtaal xaq waaw façon bii dafa xaraam waaw waa ji bloqué ko parce que yorul carte bi waaw wala xaq waa ji am ay droit ci lenn wala droit jàmbur ngeen fule ko ba pare tëj ko waaw yow mi dem di wax ngir nañ tëj sa waay voilà oh. parce que moom il dérange alors que waa yow mi dem di ak sa ami politicien bi. Euh, ministère de la justice ña nga fa xam ne nañ yëngal dossier sa way quoi ah te sa way ci ak la ne ñu yéene na liberté d'expression te li muy wax amul benn loi bu ko bu ko daan léegi lu tax amul droit wax ko parce que neexu leen yow nga dem di intervenir ngir lan ngir lan ngir ñu neenal ay àqam waaw aw ibtaal xaq kooku yow li ngay def dafa xaram wa yu ne noonu mu ne fa hiya xaram façon yi daal dafa xaram <laughs> mooy safaa sayyi'a ba kon nag loolu la al imaamu alxafidu an la wax ci li nga xam mooy al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ala al-jami' kon nag mu ngi noonu waaw moo tax xadiis bi dafa am solo moo al imaam al Ismaaili rahmatullahi alayhi dafa solo xadis bi dem ba ci Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan ah radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne léeg-léeg dañ may dikkal daal am luñ ma laaj wala ñu laaj ma benn aajo ma gis ne ñi fi nekk ma gis leen fi man ne géndeku mooy ma def ndànk waaw ma def ndànk du ma àtteegul ngir xaare leen ngeen ñëw bu ngeen ñëwee daal di ràmmul waajoo jële moo xam ñu jox ko defaral ko mbir walla boog sentence boo xam ne ci tanzir la ñu war ko koo teg ma yéexe ko ngir di leen xaar ngeen ràmb bu ngeen ko defee ma dal di koy bañ a teg lii bi ndax dégg naa yonent bi ndax yonent bi alayhi salaam wax na bu wax xadiis bii ishfa'u ràmbu leen tu jaru ñu daal di leen fay kon nag loolu la loolu dafa am solo te kook ciy def lool mooy li xadis bi waxoon wallahu fi awni al ma kaana al abdu fi awni axi moom lañ gisoon jotaay bii ñu génn te borom bi du deñ di nekk ci ndimbalal jaamam fekk rek jaam bi mu ngi nekk ci ndimbalu mbokkam waaw ndax kii ràmm ràmm gu baax ci ndimbalu mbokkam la bokk borom bee koy taxaw kon nag mu ngi noonu le kon xadis baa ngoog day pousser nit ñi bul toog naan man daal sama yoon newu ci te nga man cee wax déet waxal waaw ndax injustice moom boo ko gisee waxoon nañ la ko fan yee xeex ko rek bul xool ka mu dal ban couleur politik la yor ban tariixa la bokk ban diine la yor loolu yépp yàlla xool loo la ko waaw dañ koo tooñ man ngaa wax ak ña nga xam ne ñoo ko tooñ demal nga wax ak ñoom ci njekk ci loo xam ne nag jarul du koy publicité woo woo télévision yeeg voilà mu ne waar je suis en train de nangam ak nangam déedéet waaw loolu jaru ko demal rek nga wax ak ñoom ci njekk ci loo xam ne sa digganteeg sa boroom la bu ko defee ah loolu boroom bi dina la ci fay moo xam ant na moo xam antuwul waaw buñ la nangulee ah alhamdulilah buñ la nangulee yow def nga la la war kon nag mu ngi noonu lëkkaalee ma bunt bi dafa leer baabu shafaa bunt bu ramb kon nag ah nañu nekk ci ramb bu baax tey moytu ramb yu bon yi ak te nga xam ne moom la moo def lu dul noonu ah yoon war a jaar ci kawam même bu dee suñu doom la nañu xam ne loolu mooy yoon waaw mooy dangay nangu dëgg même bu nee dafa wex ci sa kaw même bu dee ci sa kaw lay kii ah noonu la voilà ndax doo nekk ci jàpp ne affaire yi yow yow daal yàlla du la nattu dara waaw déedéet kon nag loolu lu ama am solo la waaw moo tax suñu boroom ne woon yaa ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin waaw yéen ñi gëm yàlla te suuratu nisaa yi ba tey bi mu indi laay bi mu màññee shafaa yéen ñi gëm yàlla kuunu nekk leen dong qawwaamiina aji taxawaakoon bil qist ci dëgg ak justice waaw shuhadaa lillah ngeen di seede te yàlla dong tax waaw bu leen def ay contre seede ay faux témoignage pour dugal koo xam ne noon ngeen ko jàppe même bu dee sam noon la warulaa jaral ngay wax loo xamante ne amul ci deram ngir ñu daal di koy lottal walaw ala anfusikum même bu dee ne mbir mi bu ngeen seedee te wax te yàlla tax mbir mi nii ci seen kaw lay dal ndax sa mbokk la wala yow say affaire bu dox nga wax te yàlla tax ndax loolu mbiri àddina la waaw te loo nga jàpp ne du baax ci man dëgg dëgg looloo baax ci yow waxal dëgg rek awil waalidayni même bu dee say ñaari waajur la wal aqrabiina ak say mbokk kon nag mu ngi noonu de kon nag safaa gi ah yu baax la de waaye nañ seet gan façon shafaa gan façon ramb moo baax ak gan la borom bii tere ñu daal di koy moytu te jëf bi nga xam ne mooy bi baax kon ñiyem noon jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu jël hadis bu mujj bi eh, foogoon naa ne sax mën nañ ko jël mais damay ragal ne buñ ko jëlee nii eh, mu xaw a gudd ko waa moo tax insha allahu taala dañaa yem ñi